farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa maa yataallaqu biha adima tilaawatan lidil kitaabi walaw thalathatan min al-ahzaabi fi kulli yawmin duuna hijranin kama talabatul ilmi lahu dhawu intimaa ci ñaari bayti yii la ñemoon sëriñ bi radiyallahu anhu ba naa ba mu la waxee njariñ boo bëggee jege sa boroom nooy def alquran jàng alquran boo bëggee am ridar rahman ngërëm bi nga xam ne moo fees jël la yërmande nooy def mooy alquran ji ngay jaar saxal di ko tadabbur di ci di ko settantal léegi nag mu ne la woon nag yow te lii mooy li gën a néew de fii bu lii lii nekkul non attention ah <laughs> lii mooy li gën a néew lii muy wax nii moo tax mu ne walaw même bu na sax salaasatan min al-ahzaab waaw ñett ci ay xisib waaw mooy ne yow loolu lu mu néew néew néew néew loo ñàkk ambition ak bés boobu loo ñàkk jot ak loo xat xat xat xat mooy lu ma mooy liñ naan lu ma dee dee dee voilà <laughs> loolu la yow ñett visite moom bu mu raw par gis waaw loolu mooy yow buñ la li gën a mooy kay xam nga ne moos waxuñ la nga taw ko foofu rek toog fa tout le temps loolu ngay jàng waaw même bu dee ne ah nit ki waxoon nañ la mooy am na wird waxoon nañ la wird dañuy gis mbiru wird am na ñoo xam ne seen wird alquran la saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ doon def xaaj alquran yi ci li nga xamante ni mooy sept jours ñu bari ci ñoom noonu lañ doon def waaw dañ doon xaaj alquran def ko ah sept jours waaw nga xam ne bés bu nekk ñu am lu ñu jàng bés bu nekk ñu am lu ñu jàng ci alquran waaw noonu lañ doon liggéey nga xam ne looloo nekkoon seen wér jeex na waaw <laughs> mu ngi noonu moo tax kii dañ ne ko lu gën a néew loolu mooy débutant bi bu dee nit ki yow boo deful loolu da doo dara ñu ne lu téye loolu même wéy lu néew la waaye na ko saxal waaw ndax kat yonent bi alayhi salaam comme bañ doon gis ci wirdu yi la waxoon bañ ko laajee li gën ci jëf yi mu ne li nga xamante ne maa maa daam ah, li nga xam ne dafa sax wa in qal waaw même bu dee ne ah, dafa néew. kon nag affaire baa ngongole waaw kon nag loolu dafa am solo léegi euh, mu ne <laughs> euh, ndax euh, wala garaawul garaawul après insha allah dinañ ko dina xam naa beneen yoon dinañ dinañ wax ñoom par exemple ndax mooy mooy mooy mooy kii boobu li ñu wax sànk ne saxaaba yi radiyallahu noonu lañ doon def di ko xaaja lool comme te lool ay xadis la yoo xam ne ñu ngi saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaamu Muslim rahmatullah alayhima kene ñoom noonu lañ doon def doon ko xaaj li nga xamante ne nii mooy juróom-ñaari xaaj mu tolloog juróom-ñaari fan yi nga xamante ne nii loolu lañ doon def te ñoo bokk na ci ñoom ku mel ni ñoom Seydina Usmaan ak ñoom Seydina Mawlaana ibnu Mas'ud ñoom Seydina Ubay ñoom Zayd ibnu Thaabit radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñoom dañ doon liggéey loolu la doon def loolu la du ko saxoo mu nekk loo xam ne noonee lañ meloon ak alquran léegi nag nga xam ne semaine bi nii lañ ko doon defee. Eh, dañ doon jël première guddi gi guddi gi dañ doon jàng mooy dañ doon yokk par dañuy jàng faatiha dañ doon jàng première mooy première semaine bi laay wax par ndax par kii la première kii Euh, jour bi voilà eh, dañ doon jàngalan ñetti ñetti suuraat lañuy ñuy jàng ñetti saar xam nga boo jàngee ñetti saar boo ko tàmbalee mooy dangay jàng faatiha jàng baqara jàng ali imran loolu du ñetti saaram walla ah waaw loolu de waaw loolu la bi ci tegu dañuy yokk par ñu yokkaat cinq mooy juróomi saar bi ci tegu ñu yokkaat ñetti saar ñeenteelu fan ba ñu yokkaat lan mooy par par yu tuul la ñuy def boo seetloo trois hein premier jour trois saar deuxième jour cinq saar mooy juróomi saar <laughs> trois saar mooy ñetti saar <laughs> ñetti suuraat troisième jour mooy cinq lu ci tegu te tuul lan moo ci togg booy booy compter te mu tuul mooy sept juróom mooy juróom-ñaari saar léegi bi ci tegu lan moo tóol huit tóolul neuf moo ñu jàng neuf voilà juróomeelu jour bi neuf lan moo ci tegu lu tóol ah nga ne ma dix moo ci tegu te dix tóolul lan moo ci tegu onze ah, onze tóolul kon ma ne la kon onze la ñuy onze dafa tóol kon onze saar léegi mu des lan euh, loolu mooy cinquième sixième jour bi ñu daal di yokk onze lan moo ci tegu te mu tóol nga ne ma treize de moo ci tegu ndax douze de euh, onze Euh, douze du def tuulul ah mooy euh, per la te impaire la ñuy def mooy yoo xam ne dafa tóol kon treize saar ne la la waa treize saar léegi nag bu mujj bi muy septième jour bi ñu jël al mufassal mooy dañuy jël suuratu xaaf ba jeexal alquran bi léegi nii moo nekkoon seen seen seen seen wird lii lañ doon def nii lañ doon jàng alquran waaw lii la waaw am na ñoo xam ne dañ ko doon xatmu ci benn jour yonent bi alayhi salaam nag da doon wax kële Seydina wa Mawlana Abdallah ibn Umar ah, ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu comme ni mu nekk sax yi képp koo xamante ne nii daa jàng alquran ci loo xamante ne matul ñetti fan kooku du ko du ko dégg dëgg-dëgg voilà comme ni nga xam ne noonu la ko waa ashaabu sunan yi taal imaam at-Tirmidhi daal dina ne xadiis boobu bu wér la loolu waaye loolu loolu loolu bokkul ak ñi ko ñeen ñi dégg jàpp ne kon jàng alquran ci benn bés manu la nekk si man na voilà mooy li ëpp bu ñu ko jàngee loo xam ne dafa gën a ñetti fan loolu duñu ko dégg waaw ndax mooy njàng ba la doon wax ratatatatatatatata sant dabur loolu taxul ñuy wax voilà loolu taxul ñuy wax waaw ndax mbir mi yëpp li ci ëpp solo mooy teewlu ga ak lañ ciy jële kon nag léegi nañ dem bala ñoo <laughs> suñu ta jàll ta fii en tout cas mbir maa ngi noonu boo gisee bu saxaaba yi rom simple na trois ñett da ngay jël rek di ko di di yokk par par par par lu lu tóol li ci tegu rek waaw ñett xam nga 4 du mënu coono bu ndax 4 tóolul léegi mooy ñett cinq après 5 3 5 après 5 7 après 7 9 après 9 lan moo ci tegu 9 13 waaw. après treize nag mooy nga xam ne la ca tegu mooy euh, la nga xam ne mooy xaaf ba ca suuf allah taala alam léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu fii muy <laughs> wax lu am solo <laughs> mu ne kon <laughs> bu dee ñett xisub la deel saxoo loolu di jàng téere bii par bés nga bañ koo gàddaay de tong ko comme li nga xam ne talabatul ilmi mooy sàkkukatu xam-xam yi en général lahu zawintiwa ñoom dañoo nekk ñoo xamante ni nii dañoo askanawoo lii lii sëriñ bi di radiyallahu ta'ala di wax calamité la boo xam ne wallahi laa ilaha allah mooy ñoo xamante ni nii alquran <laughs> vraiment dañ koo gàddaaya ah. xam nga ñoo loolu bi waase lu al imam ibn qayyim doon wax rahmatullah fooguma ne sax dinañ ko mën a wax tey parce que li ñu dugg ci wér mais am na solo ci ni saxaaba yi en tout cas lu bari ci ñoom doon def alquran moo tax mais baax na baax na baax na voilà bu ko kiiwul rek de toute façon ñu continuer bii di ñëw amaana waxu al imam ibnul qayyim rahmatullah alayhi léegi bala ñoo jàll lii sëriñ bi di wax aka am solo radiyallahu ta'ala anhu mooy ne boroom ñi ñiy sàkku xam-xam surtout ay def ay di jàng ay fiqh ay façon yooyu bu dee moom ñiy jàng ay ay tafsiru alquran ñoom ñu ngi ci alquran nit ñi jàng surtout al xam-xamu fiqh ñoo bari alquran fële lañ ko teg dañuy topp rek topp masala yi walla kii nee na lii kii nee na lii waaye yow kii dugg na ko kii façon wanaan sax kii dugg na ko loolu duy teggin parce que loolu noonu waru la demee noonu waaw boroom xam-xam di wax na lee nga naan dugg na ko déedéet waroo jël yéen ni ngeen di waxee jamono yi ngeen nekk te amul teggin ngeen naan boroom xam-xam sàngam def na lii alors que loolu loolu taxu leen woon a jóg moo tax al imaamu Shaafi'i rahmatullah doon wax naan ma nazartu ahadan man de daal di mooy discuter kenn daal di wax ak kenn ci wàllu masala lu dul ne man sama mébét la ma soppoon te yéene ko te bëggoon ko mooy dëgg gi dëgg gi nga xam ne moo tax ñuy discuter di waxtaan ci benn masala moom mu daal di feeñ ci ci ci yàlla feeñal ko ci làmmiñam loolu mooy mooy ki nga xam ne loolu koog mooy ki nga xam ne yàllaa ko tax a jóg bëggul waaye ba xaw naa koo rey comme terrain politique bu salte bi nga xam ne seen débat yeeg yooyu loolu ñooñu foofu la ñu mën a toll parce que ñooñu xamuñu dara ci wàllu diine voilà wala ku xam diine nekk foofu di doxalee noonu yaa ngi jëfale jëfalu xamul tus alors que nag alquran yu xam-xamu diine waru la demee noonu kon nag nekk ci yooyu topp fiq géeg mooy fiq moo tax jàng fiq bi gën waxoon naa la ko ah jaar ci xadiis si jàng neen ngay defe fiq waaw waxu yonent ma lay saa saa mu lay branché direct ndax wax yu la mais topp fi diw nee na kii nee na kii nee na kii nee na après yooyu rek fàtte alquran da nga di gis ñoo xam ne moom man la ñoo toog semaine du ñu ko moo tax sëriñ bi naan kon ni nga xam ne sàkkukatu xam-xam yu lahu zawintimaaj ci lii lañ leen askanetal loom lañu askanee seen bopp dañ ciy gis ñoo xam ne wallaahi bañ gëjee jàngal xuraan kenn xamul kañ la lu dul bu dee dañuy istidlaal voilà di di wax ne voilà lii parce que boroom xam-xam ne lii moo gën a dëgër parce que aaya bi nee na bu dul loolu kantaa toog jël alxuraan di ko jàng di ci seetantal loolu ñu bari ñu ko def wal iyaadu billah moo tax al imaam ash-Shafi'i wa radiyallahu ta'ala wa arda am na benn waay boo xam ne da koo mas a fekk ci jàkka ji fajar waaw ay njël waaw mu toog tiim téere yor alquraanam benn ci fuqaha yi mu ne ko yéen moom li leen préoccupé da leen a préoccupé xam nga lan moo leen préoccupé mooy da a nekk ñoo xam ne yéen mooy di xalaat voilà yéen ay xalaat voilà masala bii waaw foog naa kii waaw lii voilà am na benn kii boo xam ne dalilul iqtiraan bi nii loolu lépp lu baax la de waxuñ ne baaxul waaye mu jënde loolu ko yër du tout lool li nga xam ne mooy di di di di al al al fikra di xal al fikar di xalaat rek ci masala yooyu ba man nag man ash-Shafi'i man nag damay bañ nag loolu dal ma moo tax damay jël damay bu ma defee yi may def ba pare damay toog tiim sama alquran lii ba ni nga xam ne noonu la fajar di jote voilà kon nag affaire baa ngi noonu le kon nag loolu lu ama am solo la te ah, mu ngi noonu waaw nekk fi nag di ne ko fi dégg topp yooyu mooy kooku mooy ki waru parce que bàyyi na li nga xamante ni danga leen di boole jàngal loolu ba pare comme li imaamu Shafi'i wax loolu mooy mbir mi